yow xanaa xalo yow gisoo ton bi ma ko waxe ñu ne la hé ton bi déggoo liñ la wax ton yépp loolu lu ci daal fase nga lu tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne thalathun wa hazluhunna hazl ñette ngi nga wax ci dëgg fowoo ci ñooy moo yem ak bu dee dañ cey fo nga foti ak nga ñàkk cee fo c'est du pareil mooy ne lépp dañuy jàpp ne dañ lay tenir à la rigueur li nga wax yaa ko fase bu doon ne mooy ñaareel bi lii nii di ñetteel yow ñàkk nga ko hatta tankiha zawjan ghayra foog mu takk ndaw si keneen takk ko mu door a nekk koo xamante ne nii yow ba fase ko yow nga koy door a mën a takk amul dama doon kafa moo tax gis nga nag <laughs> xam nga lii nii ak koo xam ne moom moom bu meree rek mooy dëgg bu meree rek ne ndaw si fagg la sax gis nga yooyu noonu moo tax am na ñu bari ñoo xam ne ñu continuer ci di sëy ndeke ñoom ci njaaloo lañ nekk wala iyaazu billah ndax koo xam ne tout le temps tout le temps moo tax Seydina Abdullah ibn euh, Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ba ko waa waxee loolu ne moom fekk muy wax ci yooyu waa ji laaj ko mu ne ko waa ne moom soxna si daanaka lim ko fase moom ay ay ay centaine de fois yoo xam ne ci kaf la ci yooy la rek mu ne ko yow gis nga ba nga ko fasee ñetti yoon ci la la xaraam maanaam koy eh, waaye bàyyi li ngay def waaye mu ne ko kan ay bul metti mu ne kan mooy kan mooy metti yéen da jàpp mbir jàpp yàlla ji jàppe ko ay fo ba nga ko fasee ñetti yoon la xaraam ci yow mu naan ko bul bul metti la waaye bul def lool mu ne ko kan moo def bul def lool waaye mu ne ko kan moo def man maa def wala yow yaa def <laughs> yow yaa def yow yaa fas ay centaine de fois naan ma bul def lool man lu ma ci àtteeb yàlla ma wax la ko nga <laughs> way <laughs> moo tax yooyu dina tax bari na ñoo xam ne subhaanallah ñoom ci njaaloo lañ dëkk te kat te début ba kat ab sëy ndax fase na ko lépp ñett yoon mu yàgg ndax waa ji fu mu mere wala fu mu kontaane bu baax rek fone da moom na wala mer na fase na yooyu ñu jàpp ne du dara <laughs> lu bari la lay yàq yooyu yow loolu mën na laa paan paan ci sa cheminement bi nga nekk ci l'islam di ko def jëm ci sa borom lu bari mu ndax loolu yaa ngi ci lu xaraam te yëgoo ko loolu moo tax nag yii nii ba lañ ci dugg danga koo war a xam mariage du dangay xëy rek waaye man de moom ndaw si neex na ma neex naa ko bon ñaa ngi ñëw rek toog nekk ci di def lu leen neex saa ngeen la loolu noonu loolu noonu du lislaam bi wa sawfa tusalun suñu boroom nee te te waat naa ne gis nga xëy sëf ngeen ñu laaj leen dina ngeen naa yi ngeen di jëf laa ilaha illa allah kon wa talaaqu fase it ku ci doon fo ak fow ñoo yem ak lan al itaq mooy koo xam ne dafa ñëw daal di euh, euh, nu mu tudd am benn jaam ne ciy sama jaam bi non yow nag mon esclave la non jàmbaar la de di ko wax ay xaritam gis ngeen ko li may liggéey le <laughs> moo di jàmbaar non moom daal non kontaan naa ci moom non libéré naa ko après nga ne non waa ji nar a dem nga ne ko eh, eh, eh, xoolal yaakaar nga ne mos li ma la jëndee yooyu ak xaalis bi ma def ci yow loolu lépp naa ko gi libre na ndax lan jadduhu jadd wa hazluhu hazl libérer esclave moom nga focci dama doon fo non xam nga loolu loolu loolu loolu loolu c'était c'était euh, ci ton ironie laa ko doon waxe déedéet ton ironie ton fullaa ci yem kon loolu la mooy ne kon loolu charte la ci wax yi buñ nee may naa la sama doom diw nangu naa c'est fini kenn mënu la ñëw ne noo man nag dama doon kaf wala bon xam nga ne yooyu bon yooyu bon dama doon kii quoi non mooy ne am na am na am na jeex na du yaa ko doon yaa ko doon fowe te loolu amul fo kon yooyu ñoo jëm ci wàllu li nga xam ne mooy al ijaabu wal qabul muy ruknu bu njëkk bi léegi nag mu am deuxième ruknu bi lii mooy pilier yi nga xam ne moo tax bu amee lañ naan lii mariage la tudd bu amul kenn du ko tudde mariage ruknu mu ngi mel ni comme julli sujjóot sujjóot ruknu la mooy ne nit ki bu jullee def lépp saa sujjóot kooku mënuñoo tudd li mu def julli ndax lan ndax dafa am pilier bu dey alors que pour nga comprendre ak différence rukn ak charte charte bi mooy buñ ne ku jàppul mënula julli xam nga xam nga sujóot gi wala rukon bi nga xam ne ñoom ay pilier lañ ci biir julli ji julli tax ñu naan julli ci lañu bokk ñoom amputé leen mooy amputé nga julli loo xam ne pilier la ci alors que njàpp gi ci biti la mooy xam nga nit ku taxaw di julli def lépp li war yépp mooy ci biti nii njàpp bokku ci mais dañ ne nag bala nga koo mën a def ndax laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen kenn ci yéen ku man di doon buur yàlla du nangu julleem lu dul mu daldi hatta yatawadda lu dul mu daal di laab daal di jàppi bu dee daa war a jàpp wala mu sangu ji set bu dee daa war a sangu set mooy ne loolu moom charte la mooy condition la muy njàpp gi mais njàpp gi amul benn lien ak boo gi bokku ci loolu mooy di arrangé lii nag ñun ñu ngi ci rukk nii mooy ne gis nga mariage bu ñu ko waxee mooy ne yow foo dégg ñu ne mariage am na mooy ne yow man nga ne may na may ma may naa la wala may naa la nangu naa loolu am na ci manoo imaginer boo xam ne amu ci bu ci amul mooy tudd ko leneen mais moom léegi nag beneen ruknu bi mooy il faut nag mu am ñaari côté mooy il faut mu am ñaari côté ah mooy jëkkër ji ak ki nga xam ne les futurs jëkkër et jabar loolu foog mu am noo ñaar yooyu moom mooy tamit pilier lañu mooy ne euh, xam nga lii c'est simple lii lii moom da xalaat da boo xalaatee rek xam ne waa lii kay nii la mën a demee masha Allah mooy ne bu dee ne ki ñuy ñaan new fi kiy ñaan rek a fi ne mooy jëkkër ji ki ñuy ñaan ndaw sa new fa loolu mooy amul sens kan la ñaan mooy kay bu xamee ne kon danga naan may ma ma may la mooy kay am na ñoo xam ne ñu ngi fi d'abord mooy ki ñuy maye ak ki nga xam ne moom lañ koy may seen présence nag fa ñuy mayee c'est pas obligatoire waaye nag demal jamono dañ lay may nga dem bañ lay may soxna nga de soluk caaye bu ci bul sol dara soluk caaye toog fële yooyu moom aadaay séeréer la yu mel noonu nga nga nga fekke ko sax mooy li nga xam ne mooy li gën comme ni ñu gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy may yonent ci naa Ali radiyallahu anhu dane ko Euh, jox ko dara mu ëndi mu ne ko may naa la ko mu ne ko nangu na ndax dafa ñëw ñaan la'allaka jita taxtubu Fatima amaana dangaa ñëw de ngir labat ci sayyidatu Fatima mu ne ko naam kon mooy ah kay mooy man damaa ñëw kon bi labat si bëgg a takk sa doom mu laaj ko lan nga koy jox mu ne ko amul mu wax ko liñ koy jox bu bukkoog bi mu ne ko jox ko lool may naa la ko gis ne ñaari yooyu bokk mais il fallait Seydina Ali radiyallahu anhu nekk Sayyidatu Fatima nekk fi mooy az-zawju ak az-zawjatu gis nga fii lañ koy kii ngir mu gën a la mu ngi ne az ak az-zawju loolu nit man na ne mais kii même chose mais wax nañ la lool wax nañ ko ci définition mooy fokk ñu nekk fi kon fokk ñu nekk fi ah te tamit fokk mu leer ne fokk mu leer ne ah ñaar ñooñu muy ku góor ke ku jigéen ki mu leer ne kii góor la mu leer ne ka def jigéen la am na li nga waaye kii moom muy wax nii kii xanaa dafa sànni ma ne la sànniwu ma de <laughs> xam nga am na ñu ñuy wax nit ñi nga xam ne mooy lañoo am ñaari sex ñaari pëy lañ am loolu am na ci nit ñi nga xam ne mooy moom lañuy wax xunsal mushkil nga xam ne du du côté góor bi moo dominé du côté jigéen bi moo dominé moom euh, dafa nekk ci ñaari mooy amuñ benn bu ñu mën a nootal kook mënoo ne kii nii jigéen la mënoo ne kii nii góor la kon kooku kon nag bu boobaa loolu manu la ne waaye tamit même buñ fi ñooñu nekkee muy ndaw si ki ñuy maye ak waa ji ki ñu koy may mooy foog ñu exister waxuma ñu nekk fi ñu leen di may il faut mu bañ a ñoom ñu bañ a nekk ñoo xamante ne nii que euh, dañoo xaraamante dañoo xaramante ndax bu dee ne ndaw si moom ki mu kiñ ko nar may kooku manu koo takk moo xam xaraam la goo xam ne mu abad la mooy ne nu man di continuer nu man di demee waa ji manu koo may fekk ñu ngi dund manuñ ko koo may wala muy muaqat mooy ne daa am lu tax manuñu ko koo may par exemple koo xam ne manoo koo takk ilal abad ba faw mooy nit manul takk séeram loolu moom nu mu man di wëlbatikoo mooy manula takk séeram ah non man nag sama séer bi nag il est une miss ah kii nag moom yéenewu ma ko kenn ku dul saa bopp tamaak moom rek a fi nekk suñu parents yi génn nañ àddina te góor yi léegi ñii sawaay euh, ñoom moom li yàlla xam doy na duñu duñu dimbali kenn ay problème rek lañ koy jural kon nag man ni may def euh, man mag ji daal dama koy takk waxtaan ceeg moom mu ne d'accord na acca non non loolu man da <laughs> bu ko defee moom du triste euh, ndax man mii nga xam ne moos may magam ak ni ma ko bëgg xam naa ko xam na ma moos non waxi caaxaan yooyu dañ naan la hé loolu manu la ne yow jàllal naka noonu loolu mooy exemple koo xam ne manoo koo takk ilal abat kooku moom manoo ko buñ la nee nag sa sœur mooy ay doomam it manoo ko takk mooy doo sa doomi sœur jëm suuf ay doomam yu jigéen manoo leen a takk yow ku góor ah non non loolu da ngay da sa bopp waaye loolu man da ne léegi loolu benn affaire la ah, mooy koo xam dañ laa xaramal ilal abad mu am koo xam ne nag moom xaraam gi mooy dafa am benn mooy mooy c'est limité dans le temps am na nu muy demee léegi rek affaire bi dootul. nekkati koo xam ne dalay xaram mu ngi ni koo xam ne euh, dafa takk benn waay benn benn soxna kooku fekk mu ngi ko takk mooy mënul takk séeru kooku mooy mënula ñëw ne boole lim ne ngeen dajale te ngeen dajale ñaari ñaari sœur nga boole leen moo xam nag pas ay ñu naan ñoo bokk ndey ak baay rek de non kooku même bu dee ne yéen a bokk benn baay mook ndaw si ñaari jigéen ñooñ benn baay rek lañu bokk wala yaay kese ñoo yem kooku nit ki manu leen a takk non fekk moom mu ngi takk kenn ci ñoom loolu moom manu la nekk loolu manu la nekk mais nag bu dee ne dafa fase kenn ki wala kenn ki dafa gaañu kooku mën na takk après comme ni naa Ousmane ibn Affan yonent bi aleyhi salaatu salaam may ko benn doomam mu génn àddina sayyidatu Ruqayya après mu may ko Ummu Kalsum loolu man na ne voilà mais yi man woon ne mooy ñoom ñaar ñépp di lu mu dajaloo dana benn yoon ñoom ñépp di seen jëkkër loolu moo man na ne loolu da gis ni kon affaire bi dans le temps la waaye bon exemple yi loolu loolu bo loolu dinañ li ci gën a ñëw yooyu pour jox la exemple rek pour wan la ne loolu charte ki ngay mooy ñoom même bu dee ñu ngi fi dafa am il faut ndaw si ak waa ji ñu am yoo xam ne euh, il faut mu remplir mu bañ a nekk ñoo xam ne ñoom dañoo xaraamante xaraam goo xam ne bu sax la ba faw walla goo xam ne c'est limité dans le temps bokk na tamit ci yi nga xam ne xaram ba faw yooyu yooyu dinañ gën a ñëw mooy comme nàmpal yooyu nañ ci ñëw insha allah après euh, léegi kon loolu il faut mu am kon ndaw si bañ a waa ji ah bu ñu xamee loolu mu des leneen muy ne ndaw si it ah, duñu ko force mooy ne buñ koy may ñu ko forcer duñu ko forcer ñëw ne ah non par force dañ koy may mu jeex ah mooy ne moom il faut il faut ñu bañ koo forcer ndax kenn du ko forcer te loolu euh, masala la moo xam ne nag mu xaw a gudd la muy forcer gi waaye euh, ndax loolu yone euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am loo xam ne dañ cee dëppoo ci wàllu force boobu mooy ñoom d'accord nañ ne te ijmaa la këni ndaw si nga xam ne jeeg la dafa mës a sëy kooku euh, ki koy maye kooku manu koo manu koo forcer na ko nag par force euh, xam ne nag man kii laa la tànnal amoo point final amoo ci droit daal di reculer moom laa tànn kon moom ngay tànn loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi d'accord nañu te boo de de ci Fathul Bari imaam al-Hafiz daal na ko fay tudd que ne nañ que ne ki nga xam ne jeeg la ku mas a sëy kooku ki koy maye mënu koo forcer du caagante ne bàyyi. baayam manu koo forcer ne ko da ngay sëy par force waaye tamit euh, moo xam keneen buñ nee bàyyi ja kon mooy boo keneen moom waxi noppi dinañ ñëw ci awliya yi buñ ñëw ci côté yooyu ñi nga xam ne ñooy ñooy mën a maye ndaw si ñan lañ insha allah loolu ndax lan ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xadiisu sayyidatu xamsa bintu xizaam al ansaariya radiyallahu anhu dane anna abaha zawajaha wa hiya sayyib fa karihat fa atat rasul allah sallallahu alayhi wa sallam fa radda nikaahaha moom baayam da koo maye muy xansaa bi radiyallahu anhu bint xidam al ansaar ya bokkoon ci koju wàll ansaar radiyallahu anha dafa baayam da koo maye wa hiya sayyib fekk moom jéeg la mooy maye mooy jot naa sëy ba pare ku jot a sëy ba pare moom lañ naan ak sayyibu léegi mais fa karihat mais d'accordul d'accordul ci maye ji ko bàyyam maye fa atat rasulallah lim def mu ñëw ci yonent bi lay salaatu sa fa radda nikaahaha yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi defe dindi maye boo ko bàyyam maye woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko fa radda nikaaxaha mu daal di annuler mariage bi delloo non ndax la mooy moom d'accord loolu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi soloon na ko imaam Abu Dawud imaam an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullah ala al-jamii waaye tamit ak xadiisu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane duñu takk al ayyimu xatta tusta'mar wala tunkaxul bikru xatta tusta'zan qaalu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa idnuha qaala an taskuta mu ne moom imaam abu hurayra radiyallahu anhu ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la imaam al buxaari na ko noon imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo mu ne laa tunkaxul ayyimu hatta tustamar mu ne yonent bi alayhi salaatu dane ki nga xam ne jigéen la joo xam ne ku jot a sëy la jeeg la kenn du ko takk kenn du ko maye kenn du ko maye lu dul moom ñu daal di koy laaj ndigal waaw avant droit afi ci mbir yi te ndigalam la mooy mooy xool wala tunkaxul bikr kantaa ki nga xam ne nag moom mooy euh, masula sëy ak jànq kooku it duñ ko maye lu dul xatta tusta zen ba ñu laaj ko ci ndigal mooy ne kële moom am moom fokk mu d'accord bu d'accordul mooy du mën a nekk jéeg bi alors ki nga xam ne kii la mooy moom dañ koy laaj ndigal yooyu dinañ ñëw ci côté moom lii dañoo nekk ci euh, benn ci rukn yi muy ñaari ñiy takkante ne fi ku góor ke ku jigéen ki mais ñu bañ a xaraamante waaye beneen affaire mu bañ a nekk ndaw si bañ a nekk koo xam ne dañ koo forcer ci mbir mi voilà loolu nag forcé boobu lañuy nekk nii ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi d'accord nañu que bu dee ko jote sëy la kooku kenn du ko ku ko tamit bu bañee mooy ne sëy ba dañ koy tas mooy ne doxut ndax xadiis yi ñu la wax euh, léegi ñu ne yonent bi alei satu salaam mais ki nga xam ne jànq la mooy ku masula sëy waaw moom ndigalam mooy la liñ koy laaj ndigal moom nan la ñuy xamee ne moom d'accord naam d'accord mu ne an taskuta mooy bu dee dafa noppi waxul dara ndax ñoom loolu moo nekkoon seen euh, ñoom bu ñu roor wane seenu d'accord mooy dañ doon noppi mais xam nga ne léegi moo suñu jamono jii <laughs> jigéen bu fi baayam di may kum dul kii danaan la déedéet mu leer nañ mbir yi leer <laughs> leer nañ lay def ah léegi kon loolu mooy yi nga xam ne moo jëm ci koo xam ne dafa masa sëy ah, léegi ñu ne mais kon léegi yow dangaa bëgg a wax kon ndaw si kon moom fokk joxewul ku jot a moom bu joxewul aviom bu joxewul accord am bopp accord a ah, abi këne d'accord na manu la ne ñu ne la waaw ñu ne kon baax na nañ jàll ci beneen bi léegi nag jeeg bi nag kii boobu jànq bi est-ce que kooku mën nañ koo forcer ne ko xam nga yeey question la yoo xam ne suñu dëkk yi sur ñun dañuy teg lépp ci l'islam te wax dëgg yàlla teguñ ko sax xamuñu sax li l'islam wax ndax ñun suñu façon euh, famille yi ñoo mel noonu mooy affaire wu kii la yu kaare la lu paa bi wax amul amul amul amul amul sax ñu ciy xalaat yenn di xool ndax jaadu naan jaadu déedéet ba moo tax ngay gis mariage yu bari noonu la mooy ne paa bee décidé paa bi mooy takk léeg-léeg sans mu demander mooy jour bi mu ko décider ci la koy door a wax kii waa ji ki mu concerne moo xam góor la moo xam jigéen la après dem ñaani walla mu mu organiser cérémonie bi mu jeex yooyu ñuy gis la léeg-léeg am ñoo xam ne day tomber ñu d'accord am ñoo xam ne ñu ci ëpp duñu d'accord loolu nag la ñuy wax ni léegi nag bu dee nag dañoo forcer ki nga xam ne moo jigéen goo xam ne moom jànq la waaye nag jànq la boo xamante ne nii moom majeur na xam nga ñaari façon jànq boo am jànq bu majeur ak jànq bu majeurul ah foofu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuti koo xam ne majeur na te am na xel mooy ne du koo xam ne xam nga ko ndaw am na xel mais mooy ne xam na li li mbir yi demee voilà léegi kooku noonu boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo wute ci jànq boo xam ne moom majeur na ta yeewu est-ce que kooku mën nañ koo forcer mbir mooy ci koy may man naa ñëw nag may ko kenn koo xam ne même d'accord loolu euh, li gën a dëgër mooy ne loolu manu la ne bu mën a nag li mën a dëg li gën a dëgër mooy ci ñaari wax lañ wute ñii ne man na ne ñeneen ñii ne manu la ne li gën a dëgër mooy manu la ne moo jànq bi rek tey am mooy kooku it kenn mënu koo forcer te loolu mooy mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhim la tamit buñ jële ci imaam hanbal mooy mazhabu imaam al awzaa'i imaam al thawri ak ñoom abu thawr ibn al munzir ak abu ubayd ñii ñépp lii mooy seen mazhab kënee jigéen goo xam ne jànq la bu majeur ta yeewu kooku tamit comme jànq non jànq comme jéeg bi nga xam ne mas naa sëy la kooku kenn mënu koo force te loolu mooy li gën a dëgër léegi nga ne ma waaw léegi euh, léegi yow loolu moom lan mooy sa dalil muy xadiisu imaam Abdullah ibn nga xam ne xasanun la li shawaahidi mooy day àgg ci darajaay xasan ndax yeneen xadiis yu bari yu témoigné yu mel ni yuy wax loolu te imaam abu daawud daal di koy solo ak imaam ibn maaja imaam ad-daaraqutni daal dina koy indi moom it xadiis bu mel noonu ak imaam al-bayhaqi te imaam al-xaafiz ibn xajar nee na inna turuqahu yuqawi ba'daha ba'da imaam al-xaafiz nee yoonam yu bari xadiis bi day dëgëral tu yoonam yu bari yenn yi day dëgëral yeneen lan lañ wax foofu xadiisu Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu dafa am na jaariyatan bakran no euh, bikran bikr ndax bakr leneen la <laughs> bakr mooy gëléem gu ndaw voilà euh, bikr al bikru mooy koo xam ne jànq la euh, bakr day tekki giléem gu ndaw mais fii albikku albiku ah kon albikku kon mu ne dafa am benn benn xale jigéen bikran koo xam ne janq la atat nabiyya dafa dëkkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa zakarat lahu anna abaha zawwajaha wa kaariha fa xayyaraha an-nabi sallallahu alayhi wa dafa ñëw moom ndaw soosu jànq boobu ne yonent mi alayhi salaatu salaam tuddal ko ne ko baayam kat da koo takkal da koo may koo xam ne moom d'accordul ci may googu yonent mi alayhi salaatu ne ko tànnal yow yaay xool fa xayyaraha bu la neexee nga ànd ci bu la neexee ñu tas mbir mi boo ci àndul mooy du dox voilà ci xadiisu Seydina Jaabir am na ci beneen version yoo xam ne mooy ci yoon yu bari yi nga wax dane fa farraqa baynahuma yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu mu ngi ci sunanu imam an-Nasa'i ne al-Kubra boobu dane naa Jaabir dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ndaw sa ñëwee dafa tas sëy ba seen diggante te kooku jànq la ah te tamit xam nga forcé forcé nit koo xam ne moom mbir mi yëfu yëfu yëfu yëfu yëfu dundum la mooy ne du du pour tey du pour suba mais ak dund la li des ci dundam yépp mu war koo nekk ak waa ji loolu di forcer nit mu nekk ci lool loolu dafa wuteeg li nga xam ne mooy usulu sharia ak tamit am xel dëgg-dëgg ndax euh, forcer noonu euh, léegi euh, boo ñeneen ñi dinañ am luñ tontoo lii mooy këne euh, ndaw si waa ji koy surtout bu dee baayam ñoom dañ ne baayam rekk ko man këne bu dee lool la euh, mooy ne euh, mooy ne baayam moo gin a xam société bi moo gin a xam góor ñi que ndaw su jigéen ji man ngeen jàpp ne am na xel waaw mais xam nga ne góor ñoom ñoo gën a xamante te baayam am na expérience de vie kon nag le fait que mu tànnal ko te du ko bëgga lu dul lu baax la fekk que mu tànnal ko kenn ne ko kii laa lay may kooku daa fekk ne ndax du jël doomam di ko may koo xam ne leer na ko ne kii moom ci fitna lay dëkk après ñu ne loolu ak sofeel cofeel boobu di dox diggante baay ak doom loolu mooy tax du ko tànnal koo xamante ne nii affaire alal rek kay tax même bu dee ne bon gis nañ ne léegi bon manuñ ne loolu amatul am na mais quand yu bari da ngay gis ñenn ñi alal lay tax ndax boroom alal lañ koy may te ci biti en tout cas ndax manuñoo dàqlale complètement doo gis luy wane ne sincèrement lu dul loolu mais nag ñu ne cofeel gi bàyyi di am ci doomam du ko may koo xam ne di koy fitnaal ëllëg lu gën ci moom rek lu koy utal mais malgré loolu lii daal dafa nekk loo xamante ni nii ak dundam la daal di ko ciy forcer loolu day nekk loo xamante ne nii euh, conséquences yi yow man nga koo bañ a xam ndax ñoom ñaar rekk ñooy dëkki voilà ndax buur yàlla dafa def diggante ñaar ñi say mawaddatan wa rahma comme li wax cofeel gu rëy yërmande guy dox seen diggante loolu nag bu dee ne nit da koo forcer loolu dina jafe affaire boobu réaliser wu seen diggante léegi nag mu am beneen affaire ah. mais lii nii mooy bu ñu naan baay beeg maam ji ndax baay loolu dinañ ci ñëw côté ñi mën a may mooy ñoom baay ak maam maam ju góor yooyu benn lañu ñoom ñoo nekk ci même kii bi. Ah. mais bu dee ne ñeneen ñi la mooy ñeneen ñi ci des non loolu moom même ñeneen ñi d'accord nañ ne non bu dee keneen la moom du bàyyi maam yeeg ñooñu comme ay frères yeeg ñooñu non loolu ñoom duñu forcer koo xamante ne ni moom jànk la boo xam ne ku yeewu la ku ku majeur la non non kooku duñu ko forcer am na sax ci yenn boroom xam-xam yi rahmatullah ñoo xam ne daal nañ ci netti ne nettali ne lool ak dëppoo la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi nag bu ñu xamee loolu loolu mooy forcé ndaw soo xam ne majeur na mais am na xel léegi nag mu des waa léegi bu dee nag kii nga xam ne moom la ñuy forcé ndaw si gaa jànq la waaye nag moom ku néew la mooy majeuragul kooku majeuragul ah loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en tout cas lu ëpp ci ñoom lu ëpp ci ñoom dañ ne loolu bu boobaa baay bi mën na koo force mooy man na koo may koo xam ne même moom bu dee xamu ko ndax moom majeurul xamul li xew ah ndax lan ñu ne ndax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi muy maye sayyidatu fa euh, Aïsha di ko euh, may yenent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo may saa moom mu yëg ko ndax moom dafa nekkoon koo xamante ni nii majeur bu loon ñu ne daaj ñu ne leen waaw laa tunkaxul al bikru hatta tusta'zan moom loolu moom du ngeen koy tekki ñu ne loolu loolu kiñ ci jublu mooy ki nga xam ne dafa nekk koo xam ne dafa majeur lañ ci jublu ndax ñu ne ndax jigéen xam nga ne ku du jigéen rek mooy nit koo xam ne majeurul léppam dañ ko koy yoral moom dañ ko koy yoral mooy ne léppam lañ koy gérer alalam dañ ko koy gérer léppam dañ ko koy gérer ndax la ndax majeuragul nit ñi mën nañu koo nax mën na jàpp ni kii ba baax ci moom alors que baaxul ci moom les prédateurs bu amul ñu leen ñu koy ñoo xam ne ñoo ko ci aar gars yi dañ koy faagaaga léegi loolu nag wax naa la mooy bu dee kan mooy baayam wala maamam loolu d'accord nañ ne mën naa ne léegi nag mais dañu wute est-ce que bu dee ne nag ku ndaw kooku jànk boom nga am ne majeurul est-ce que ku dul baayam moom mën na koo forcer may ah loolu nag boroom xam-xam yi dañu cee li gën a dëgër mooy dañ ne noonu ah, te loolu moom la ñett ci boroom ngir yi wax muy maaliki yi shafi'a yi ak xanaa bi lay ne bu dul baayam bu boobaa loolu noonu du mën a ne mais kantaa imaam abu xanifa na ko noon imaam al awzaa'i ñoom dañ ne ki nga xamante ne nii euh, noonu la mel mooy ni gaa yi man nañ koo maye ñeneen ñu dul baayam it mën nañ koo maye ndax maanaa bi ñu fekk ci baayam rek moom lañ fay fekk voilà léegi nag ne ñoom dañ ne dañ koy maye man na ko maye mais nag bu bu bu bu màggee ba am ay repère am commencé nekk koo xam ne ku majeur la moom day mën a am nag choix soit mu ne soit mu d'accord ci wëyal mariage boobu wala mu ne non man d'accord ci loolu voilà voilà loolu nag insha allah nag li gën a dëgër mooy li waa ñële wax ndax xadiis sayna Abu Hurayra waa jumhur ne tustamaru ne yonenti ma lay sarsam dane tustamarul yatima fi nafsiha mu ne ki nga xam ne orpheline la ndaw si nga xam ne boro kii wam dafa génn àddina lu mu tudd euh, baayam mu nekk gone kooku dañ koy dañ koy laaj ci buñ koy maye fa in sakata fa wa iznuha bu noppee loolu mooy li nga xamante ni mooy ak d'accordam mooy ne d'accord waaye wa in abat fala fala jawaza alayha kooku nag bu dee nag dafa bañ kooku mënuñu koo kooku mënuñu koo forcer loolu mooy li gën a insha allah te imaam abu daawud daal na koy solo imaam an-nasa'i imaam at-tirmidhi ci xadiis boo xam ne bu wér la kon nag euh, liñ ci jublu nag ku majeurul mooy koo xam ne façon moom gisul manu àggugul sax muy gisee régal ak yooyu te tamit géntu Euh, kon kooku lañ ci jublu léegi nag euh, mu des buñ gisee kon yooyu mooy kon il faut kon ñu ngi woon ci il faut jëkk ku ñuy may ku góor ne fi ak ku ñuy maye ku jigéen ne fi kon wax nañ ko côté forcé gi mu bañ a am tamit wax nañ avant loolu ñu bañ a nekk koo xamante ni ñoom ñaar dañuy xaraamante loolu wax naa dinañ gën a ñëw ci loolu gin ko gin ko yaatal insha allah wax naa la tamit il faut ñaari côté yi mu leer ne kenn ci ñoom kii góor dëgg la kii jigéen dëgg la loolu moo tax ay mariage unique moom même yooyu moom taxul sax ñuy wax loolu euh, noonu loolu euh, manu la ne léegi bu ñu gisee lool euh, ñu ñëw nag ci kon lool mooy mooy mooy deuxième rukn bi léegi nag mu des troisième bu ñu récapituler bu njëkk bi mooy il faut man nga ko waxee nii sax bi ñu mujjee manoon nga ko jiital il faut ndaw si ñuy may ak góor ki ñuy may nefi ñoom ñaar a condition mu ñu bañ a forcer mu bañ a am forcer mu bañ a nekk tamit koo xam ne ñoom dañoo xaraamante walla euh, ñoom ñaar mu leer ne kiy góor la kiy jigéen loolu bu amee mooy bu njëkk beneen bi mooy al ijaabu wal mooy nga ñaan ñaan gu leer ñu may la may gu leer ñetteel bi nag ñetteel ponk bi mooy alwali mooy ki nga xam ne nag mooy maye euh, léegi mooy côté ndaw si nga xam ne kooku moom ci boppam mooy ki nga xam ne euh, mooy ki mën a maye ndaw si loolu noonu euh, mooy li gën a dëgër insha këne loolu dafay nekk dafa nekk ci loo xam ne ci farata yi la mooy il faut mu am li ñuy wax yi mu nefi ki nga xam ne moom mooy maye ndax bu amul te loolu mooy li gën a dëgër këne loolu du mariage ndax bu lool amul mooy ndaw si kon mooy maye boppam te loolu moom moo manu la ne en loolu mooy li gën a dëgër te loolu la jamaahirul ulama wax euh, léegi ba dañoo ñëw ci lan mooy li gin a dëgër ak yooyu léegi ñooñu ñooy ñan comme que dañ ne moom ci il faut mu présent mooy ana ñooñu ñooy ñan ñan ñoo mën maye ndaw si ñooñu doon dañ naan la ñi nga xam ne ñoo am droit am habilitation mën a maye ndaw si ñooñu côté baayam la ñuy jóge mooy manu ñoo jóge ci côté yaayam mooy nijaay nijaayu ndaw si kooku manu koo maye yàlla tere nga naan ma yaayam ay maye même bàjjanam ki nga xam ne sëru baayam la sax kooku manu koo maye mooy ñi nga xamante ne mooy il faut d'abord ñooñu noonu nga xam ne ñooy nekk tuteur nekk ñi nga xam ne ñooy kilifaay ndaw si yi ko mën a maye il faut ñu bokk côté baayam ay non man nag moom dama am mooy sàggane sa mbokki baay ba xamoo ci kenn sa baay gaañu sàggane leen doo leen leen toppatoo du ngeen leen woo du ngeen leen fexee xam ba maye jot yaay ji ne nañ woon sa nijaay comme que moom moom ñoom ñoo ñoo fa ne ñoo fan ñoom la neexoo ñoom seen côté lañ fexe ñu neexoo ñoom rek nga xam te ñoom nga nekkal nañ maye non non loolu doxul ñooñu duñ ñooñu amuñu droit mayel dañ koo marul sax ñi la mën a maye yow ndaw si mooy sa côté bàyyi voilà te ñooñu il faut ñu nekk góor la ñuy doon mooy ne jigéen marul maye. de toute façon manu la maye boppam manu la maye keneen ci côté baayam pas côté yaay wax naa la ne côté nijaay moom du maye moom loolu moom la waa jumhur wax ci maalikiya yi shafi'iyya yi ak xanaabila yi sauf xanaabila yi ñoom ñoo xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo ne non côté yaay bi it war nañoo mën a maye mooy ñi nga xam ne ñooy ñu góor ñi côté yaayam ñi jaay yi mais loolu li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur ndax ñooñ ñooy asaba bi ñi nga xam ne euh, mooy bés bu waa ji génnee àddina ñi nga xam ne bu dee ne daa am yoo xam ne moom la waroon a euh, comme diya diya voilà dafa nit ku ray nit boobu loolu bu dee waa ji manu koo fay kan mooy fay kenn du ne noonu suñu yoon mooy asaba yi ñooñu noonu nga xam ne geñoog baayam ñi bokk ak moom jëm baayam mbokki baayam yu góor ñooñu ñooñu noonu waa kër baayam ñooñu ñooy fexe fay te ñooñ kenn du ne waa kër yaayam par force yéen ni yaay yéenay fay non non comme que loolu la ñoom ñoo ñu a yelloo looloo tax waxu waa jumhur mooy li gën dëgër insha allah nag. Euh, léegi buñ xamee lool boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nag dañoo wute ana kan moo jiitu ci ñoon ñi mën a may ne ndaw si ñan ñoo ci jiitu am na ñoo xam ne euh, dañu ne comme xanafiye yi rahmatullah alayhi ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a euh, yelloo yeey ci maye ndaw si euh, mooy doomi ndaw si ci boppam mooy bu dee daa fekk ku masoon a sëy la kooku doomam ay doomam ñoom ñoo gën a yey yu góor ñoo gën a yey ak tamit même ay seeni sët yu góor ñoom ñoo gën a yey ci maye ko euh, léegi kon ñooñu dañ ne côté yaay après après doom yi lañu wax doomi ndaw si bu dee ku masa sëy la après baayam kon loolu mooy bu dee masula sëy kooku mooy baayam ginnaaw baayam maamam ginnaaw gi frère yi ginnaaw gi doomi frère yi après jëm kaw ah. léegi loolu mooy yu wute la nag am na ñeneen ñoo xam ne tamit dañ ne noo comme Shafi'i yi Hanabila yi dañ ne noo baay bi moo priorité moom moo priorité ci maye kooku mooy ki nga xamante ni mooy ki nga xam ne mooy maye ki nga xam ne mooy priorité mooy bu fi ñoom ñépp nekkee bu fi ñépp nekkee kooku mooy nekk ki nga xamante ne nii doomam di jigéen mooy ki nga xam ne moo féete kaw bu fi nekkul maam ji ne fi maam ju góor wala jëm kaw ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ni ñooy euh, gina priorité ah kon loolu insha allah sax loolu mooy li gën a dëgër ne bàyyi bi moo jiitu gën bàyyi nag buñ nee bàyyi du ki jur di rek rek mën na nekk maam ji ki ko jur moom jëm kaw buñ nee doom it tekkiwul ki nga jur moom ndaw si ki jur rek ne ay sëtam ci lañ voilà après frère yi tamit du ñu naan frère wu euh, bon ñoom euh, mooy frère yi nga xam ne yéen a bokk baay yéen ñooñu noonu même bu dee ne bokk ngeen yaay moo xam yéen a bokk yaay ak baay wala yéen a bokk baay yooyu yëpp euh, day mën a nekk léegi boo gisee yii nag mooy bu dee ñoom problème bi ñuy bañ mooy ñoom ñépp buñ fi newee problème am kii ni man kii lañ koy may ñaari frère euh, kii ne man kii lañ koy may kii ne lañ koy may en bu bu kenn ki ne man may naa ko kii keneen ñoom ñaar rekk fi keneen ki ne may naa ko comme ñaari frère ndaw si mooy seet bu kum ci d'accord lool bu d'accordee ne man kii laa d'accord mooy ba kookoo ko foofooy baax bu dee nag dafa bañ mooy ne loolu manu la ne bu dee nag dañoo wute te ndaw si moom waxul dara li yonent mi alayhi salaatu salaam wax fa in istajaru fa sultaan waliyu man naa waliya la ne bu dee dañoo wute ci ana kan ah, mooy maye ñu nekk fa di xëccoo dañuy dem ci ki nga xam ne mooy autorité bi suñu dëkk yi man nañu dem ci imam bi yooyu nga xam ne moom léegi nag mu choisir mais buy choisir ndaw si mooy wax nañ la il ndaw si d'accord ci mbir léegi nag bu d'accordee mu daal daldi euh, moom man koo may ci loolu moom autorité bi ndax bu ñu amee problème nañ dem ci ki nga xam ne mooy autorité bi moom mooy tuteuru koo xam ne amul tuteur dañuy considérer ne amu ko même bu dee ñu ngi fi dañoo xëccoo kenn d'accordu te ñoom ñoo ci yem loo ñoo ci yem kon loolu dañuy jàpp ni ñii nii ñoo ci yem rek léegi nag mu dees léegi wali bi est-ce que am na charte moom yoo xam ne moom lañ ko tegal bu ñu xamee ñooy ñan ana ban charte lañ tegal mu donc est-ce nit ku nekk këne waa ji moom walla bàyyi la ci ndaw si rek frère la ci ndaw si rek maam la ci ndaw si rek man na koo may automatiquement dañ naan la déedéet non dafa am ay conditions yoo xam ne mooy li nga xamante ni nii moom il faut ñu remplir pour waa ji ci boppam mën a maye ndaw si bi ci njëkk mooy al islam mooy il faut waa ji nekk jullit kii maye ndaw si foog mu nekk jullit il faut mu nekk jullit waaw euh, ndax lan suñu boroom moo ne wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yu góor yi ak way ngëm yàlla yu jigéen yi lenn li ci ñoom ñooy wali yu ñooy tuteur ñi ci des ñooy mbokk ñeneen ñi ci des ñoo ñoo mën a méngoo seeni mbir ci suuratu Tawba mu waxaat ba léegi ci suuratul anfaal walladina kafaru ba'duhum awliyaa'u ba'd ñi nga xam ne ak ñooy weddi yàlla ñoom ñoom lenn lañ ñooy ñooy ñooy méngoo mbiru ñeneen ñoom ñoo mën a nekk ay tuteur seen biir ba pare mu ne walan yaj'ali llahu lil kaafiriina ala al mu'miniina sabiila ci suuratu nisaa mu ne buur yàlla ci boppam moo defalul defalul yéeféri ñuy am benn droit benn autorité benn yoon bu leen di may autorité ci ñi nga xam ne ñooy ñu yàlla lool buur yàlla defu voilà kon loolu mooy fokk mu leer kii mën a maye ndaw si loolu mooy lan mooy xam nga loolu day posé wu surtout dëkk yi nga xam dafa am communauté yu bari mooy ay jullit ak ñoo xam ne duñ jullit comme ay juif wala chrétien comme fii ñu ne moom Europe yooyu gis koo xam ne day bëgg a takk benn jigéen boo xam ne moom chrétien la wala juif la wala sax jullit la bu tuub mais nag ay baayam waa këram yépp ay athée lañ ay chrétien lañ wala ay juif lañ kooku noonu ndaw soosu ndaw soosu noonu bàyyi manu koo maye ndax lan walan yaj'alillahu lil kaafiriina ala al mu'miniina sabiila du ko maye ah ndax bokkuñ ahlul millatayni ñoon ñu bokkuñu ña ñoo bokkuñu religion kenn ki manu la maye ki ci des manu koo maye frère it manu koo maye fekk ñoom ñu ngi nekk ay chrétien wala nekk ay athée en du ñuy jullit léegi nga ne ma mais léegi ko ndaw si lu muy def ñu ne la nag bu dee ne dëkk la boo xam ne réew la boo xam ne autorité musulmane dafaa am day dem ci moom kooku nekk tuteur léegi nga ne ma mais bu loolu amul nag comme ñun suñu société yi nga xamante ne nii sawaay loolu amu fi dañ naan la ndaw si mu boobaa mooy tànn ci biir jullit ñi ku mu tànn man kii doy na ma comme moom laa jox léegi ci loxoom laa teg moom laa jàpp comme tuteur kooku doy na kooku mën na koo maye kookoo ko a maye même bu dee baayam fekke na fi ñuy mayee ak ay mbokkam ñoom du ñoom ñooy maye ah. tuteur bi ndaw si tànn ci biir jullit ñi kookoo koy maye voilà kon lool foog mu leer voilà ah. bu loolu leeree mu des beneen affaire euh, bu dee ne bu dee ne euh, ki nga xam ne mooy beneen charte euh, bala ñu génn fii mooy ne bu dee ne bu dee ne bu dee ne la ndaw si moom ndaw si juive ndaw si juif la waa ji koy takk si chrétien eh, jullit la est-ce que bu boobaa baayam bi nga xam ne juif la comme moom mën na koo may dañ naan la waaw bu boobaa mën na koo may ndax la walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd comme que moom yéeféer la tey suñu borom nee na ñi weddi yàlla lenn li ci ñoom ñooy tuteeru ñooy yor ñoom méngoo mbiru ñeneen li ci des comme que moom kon du ne ko yow dañ lay chartalal yow juif bi comme que ab jullit la war a takk fekk yow il faut kooku nekk jullit non non non non bu boobaa moom baayam man na koo may ndax ñoom ñaar ñi moom ndaw si ñoo bokk nekk ay chrétien wala nekk ay juif mais nekk athée moom mën na ne loolu moom beneen mooy ne athée bu jigéen ci boppum julli da koo manula takk boo tax voilà athée manula takk jullit bu ji góor manula takk athée bu jigéen koo xam ne boo même bu nee baptisé woon nañ ko ah. si ma m'avait baptisé mais yow lan nga gëm mu ne man je ne crois pas ça ah. kooku il faut ki ngay takk ku jigéen ki yéeféer bi mu nekk juif bi wala chrétien muy nekk ci religion bi appliquer ah. ay kii woon naa rek baptisé woon nañ la non loolu du dox kooku mënoo ko takk kon loolu benn affaire la mais bu dee ndaw si moom dafa tuub baayam manu koo may fekk nekkul jullit kon al islaamu mooy charte bu njëkk bi nga xam ne il faut mu remplir ci mu réunir ci ki nga xamante ne mooy tuteur waa ji ndaw si bopp bi ci tegu il faut mu nekk góor te loolu junj nañ ko léegi mooy ne loolu il faut kii may nekk góor ndax jigéen manu la may ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne laa tuzawwajul mar'atu al mar'a wala tuzawwaju wala tuzawwijul mar'atu nafsaha fa inna zaaniya hiya allati tuzawwiju nafsaha xadiis boobu imaam ah, Ibn Maaja moo ko solo yonent mi alayhi salaatu salaam ne euh, ki nga xamante ne mooy ndaw si ku jigéen kooku du maye jigéen comme moom waaye it jigéen du maye boppam ndax ki nga xam ne mooy njaalookat bu jigéen mooy ki nga xam ne moom mooy maye boppam ah mooy toog rek bëggante kenn ngeen daje fenn nga ne may naa la sama bopp loolu loolu loolu la loolu la njaalookat yi di def même bu dee ne waaye waa ji daa indi ay copain wam yow nga toog yow ndaw si indi say copine ne may naa la sama bopp loolu lu loolu lu jaalookat yi loolu def dañuy xamante kee day ànd ko clubam ngeen xame kii ànd ko clubam ngeen daje ci bërëbu caaxaan ba képp ku nekk xam ni kii moom voilà mooy géer moom mooy doxaan diw wala ñoo fi ñëwandoo ngeen nekkal ko loolu daa tax ñuy wax loolu kay moo loolu kay mooy mooy njaaloo rek loolu moo tax mooy il faut euh waa ji mu nekk koo xamante ne ni Euh, day nekk góor lay nekk voilà léegi nag euh, ginnaaw loolu mooy il faut mu am xel beneen charte mooy fokk kii tuteur bi kiy may ndaw si nekk mu am xel ndax kooku bu amul xel mooy du mën a sàmmonteeg intérêt ndaw si ak li nga xam ne moo gën ci ñoom moom ci boppam moom mi nga xam ne amul xel kooku ci bopp même bu dee baay bi la dafa am ay ay problème yoo xam ne problème neurologique la wala côté xel mi kooku du maye kooku du mooy maye ndax lan moom ci boppam ay intérêt ma nga koo sàmm nan lay sàmme intérêt yi keneen euh, beneen charte bi nag loolu ñépp dëppoowuñ ci mooy il mu nekk koo xam ne ku majeur la loolu boro lu ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne loolu charte la ci mooy il faut kiy maye ndaw si mu nekk ku majeur bu mujj bi nag mooy il faut mu nekk koo xam ne ku libre la du nekk jaam ndax jaam ci boppam te mooy li gën a dëgër même bu dee am nañu wax leneen ndax jaam yow koo xam ne moomalul boppam moomul boppam moom ci boppam moomul mbiri boppam nan lay mën a yore mbiru keneen bay maye kantaan nag am nañuy ciy dugal yeneen naan il faut mu wóor waaye li gën a dëgër mooy nag wóor déedéet wóor bokk ci ndax fii li ñuy seet du ak wóor ndax li ñuy seet mooy ne fii xam nga ku ko doon xam nga baay wala frère wala yooyu buy maye doomam wala muy maye sëram da ciy sàmmantoog li nga xam ne mooy taar mooy li nga xam ne mooy ak ak ayib goo xam ne ak dugal ci seen askan loo xam ne ñoom du leen neex loolu moom ku wóor ku ñàkk wóor ci yéen loolu dañ ko ciy sàmmonteel te loolu moom naturellement lay nekk ci nit kenn bëggul yow sa njaboot ñu nekk ñoo xam ne risée de la ñépp di leen ree ñépp di leen xoole cëm ñii loolu même ki gën bon bëggul ñu koy yàkkal ci ndab koo xam ne ndab lu baaxul la moo tax loolu euh, loolu noonu euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi mu des buñ gisee charte yooyu mais léegi eh, eh, eh, est-ce nit ki man na ne bon man man maay ki nga xam ne maa méngoo miru ndaw si maa ko man a maye man maa yooyu nag manoo ko maye manoo ko jaay que ne man man nga ne man daa l'ordre ba après baay bi maam ji ñi ne ñi ne doom yi ñi ne frères yi après ñu ñëw nga ne man comme que man maa fii mu ne maa ko mën a may léegi sama loolu jox naa ko diw wala bu ma deewee moo ma koy doom déedéet yow boo deewee jeex na kenn du ko doom te tamit manoo ko marchand nit ne ko boo bëggee daal ma def ngay may sama doom diw wala diw sama frère sœur diw jox ma cinq cent mille non loolu man da ne man nga nag déléguer pouvoir yi pour des x raisons x raisons nga délégué ko diw ne ko yow moom la yow comme liñ naan bàyyi la rek moom moo may mayal sama doom loolu mën naa ne léegi nag mu am beneen laaj mais est-ce bu nit ki man na ne comme que man maa koy maye koo xam ne moom ci boppam mën na koo may man na ko man na takk ndaw si mais moo koy may man na ne bon man daal seet naa ba seet waaye man ndaw si may naa ko sama bopp est-ce que loolu mën naa nekk est-ce que loolu mën naa nekk comme imaginer benn jirim bu jigéen boo xam ne bon ay waajuram dañu génn àddina il faut am ñu ko yor buñ ko bàyyi noonu muy taxawaalu am benn waaye defal yàlla daal di koy jël boole ko ci famiyom yor ko ban mu majeur ah mu xemmem ndaw si est-ce que mën naa toog ah, te bu boobaa moom moo koy maye moom bu keneen ñoom doon ko ñaan moo koy maye est moom man na ne bon man daal may naa ko sama bopp loolu waa jumhur dañ ne waaw man naa nekk tey te loolu la imaam ñoom ku mel ni ñoom imaam euh, euh, Abu Hanifa imaam Malik nakoon imaam al-Awzaa'i imaam as-Sawri ñoo ñëpp rahmatullah alayhi dañ ne ak ñeneen dañu ne euh, loolu bu dee ci cas la bu dee ndaw si d'accord na waa ji mën naa mën na ko man na loolu mën naa nekk te soxlawul keneen ngir may ko ngir may boppam ndaw soos ñu ne ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ne wa ankixul ayaama minkum wasaalihina al ayaama mooy ñi nga xam ne ay euh, euh, jigéen lañu Euh, yoo xam ne ci yéen wasaalixiina may leen leen takk leen leen wasaalixiina ak ñu baax ñi min ibaadikum ci seen jaam yi wa imaayikum ak seen jaam yi jigéen ñu ne li ñu ne ñi suñu boroom dafa jël euh, li nga xam ne mooy maye gi mu ne yéen may leen seen wa ankixul ayaama minkum yi bokk ci yéen wasaalihiin ak ñu baax ni min ibaadikum ci seen jaam yi wa imaa'ikum ak seen jaam yu jigéen ñi ah, ñu ne képp koo xam ne dafa may boppam ndaw su mel noonu mooy def na li ko yàlla digal ah, ñu ne am na tamit lu ñuy euh, tegtaloo ci euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam le Euh, mu takk sayyidatu euh, Safiya jël li nga xam ne mooy libéré gi mu def ko li nga xam ne mooy canam même bu dee lool ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom duñ ci d'accord ndax ñoom dañ naan buntu boobu moom yonent ma ne sarsam buntu mariage daa daanaka yépp li ci ëpp ci yonent ma ne sarsam ay jagleem la voilà moo tax loolu am ñoo xam ne duñ ci d'accord comme Shafi'i yi imaam ash-Shafi'i na ko noon imaam ad-Daawud az-Zaahiri ñoom d'accord dañ ne noonu ki nga xamante ne ni mooy waa ji nga xam ne moo mën a maye ndaw kooku mënu la ñëw ne moom moo koy may boppam noonu après moom doyloon la fekk moom mu may ndaw si boppam noonu non bu bëggee loolu mooy il faut keneen lay ut place mu nekk place kuy maye ndaw si mais pas moom mooy ñëw ndax bu woowaa lañ naan waa lay nekk juge arbitre <laughs> day nekk juge arbitre mais dañ naan la nag mbiri nag loolu wute na du juge arbitre loolu wute na fii ah. loolu euh, mën naa wute wute na fii ndax du benn euh, ndax lële xam nga juge arbitre loolu moom lii bokkul <laughs> waajoo xam ne dafa partie civile la ba pare te mooy mooy juge xam kooku bon mooy tem mu ënd mbir yi ci mbiram mais kii bokkul mooy ne lii ndaw si day d'accord ndax moo tax day am xiyaasul ma al ndax il foo ndaw si d'accord alors que bu dee ci jugement bi loolu amu ci fii mooy même bu dee dafa bëgg ndaw si bëgg koo may boppam ndaw si d'accordul mooy loolu man da euh, amaana nag mooy man na ne loolu mooy li gën a dëgër amaana li waa jumhur wax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha léegi euh, bu ñu gisee loolu mu deseñu nag euh, bu ñu waxee awliya yi mooy ñi nga xam ne ñoo mën a maye ndaw si léegi est-ce que xam nga wax naa la li gën a dëgër mooy ne fokk mu te ruknu la mooy d'ailleurs mooy ñetteel bi te waxoon naa la ñett la il faut maye naa nangu naa wala ñaan naa may nañ la ki ñuy maye ndaw si ak kiñ koy may góor ak kii maye léegi euh, loolu nag du ijmaa bi këne il faut ngir mariage mën a nekk mariage fokk wali am kiy maye ndaw si loolu du ijmaa ah loolu waa jumhur rahmatullah alayhim ci maaliki yey shafi'i yey xanaabila yi na ko noon imaam isxaaq ibn rahawey imaam abu thawr ñoo ñépp ak imaam sufyan ath-thawri ak zahiri yey ñoo ñépp rahmatullah alayhim te loolu tamit moom lañ jële ci li ëpp ci salaf yi comme ñoom Seydina Omar Seydina Ali ibn Abi Taalib euh, Abu Hurayra Seydina Aïsha ñoom ñépp dañoo jële ci ñoom këne ah ndigalu ki mooy waa ki war a may ndaw si kooku moom fokk mu nekk fi ngir ñu ni a mbir mi mariage la loolu farata ci mariage mooy këne euh, ndaw si man la may boppam il faut mu am tuteur bu koy maye Ah, loolu nag gis naa ne buñ ko naree développer tey dina gudd lool xam naa dañuy bàyyi ba bii di ñëw insha allah te nag ci lay leere ke gis nga yenn mariage yi même bu dee neexu la ak niñ ko yow d'accord ci euh, mooy ni mooy ni mais quoi mais pour taxaw ne lii nii dafa xaram lu jafee wax la te loolu dinañ ko gis ci wàllu awliya yi wali yi est-ce que présence d'un tuteur est obligatoire pour que ñu ne lii mariage la wala déet loolu est-ce que c'est obligatoire loolu insha allah la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw wax nañ la waa jumhur li ñu wax jóge ci maalikiye yi shafi'iye yi hanabila yi que ne il faut mu am bu amul loolu du mariage léegi nag bii di ñëw insha allah ñu gis